Lépp loo xam ne dama koo jàngoon cig mag dama koy fàtte, waaye loo xam ne jàngoon naa ko cig ndaw moom fàttewuma ci dara. Moo tax mu ne, Xam-xam daal mooy la nga xamlu ca ba nga deeg ndaw. Lewet tay mooy ba ngay lewetlu ba lewet lewetlu ba nga doonee mag. Ndax loo wex wex rekk boo jabootee sag njaboot wër la fokk danga lewet mbaa nga lewet lewetlu. Mu ne, Xol ba nga xam ne dañ koo xamaloon cig ndaw buñ ko xaroon dañ cay fekk xam-xam ba mu mel ni boyaadi gu nekk ciw doj. Maa doj woo tooyal simoŋ, raax ko, mu tooy, nga bind ca, mu wowaale ko, na nga xam ne fii ak doj wa tëjut, mbind ma du fa jóge, xam-xam boo xam ne dañu koo jànge cig ndaw itam noonu lay def, fii ak boroom faatuwut rekk ma nga ak moom. Mu ne, gis naa ne xam-xam daal, ginnaaw boo bijaawee, ku ko bëgg daal xamal ne da ngaa bëgg a teg sa bopp ab coona, ndax boo xamee ne xol bi, muy xel mi, lott na, dégg gi amatul solo, gis bi neexatut, nee na sa xam-xam du la jàppandi. te loolu ku bijjaawu loolu daal lay dal nee na nag nit moom yi ci ëpp solo mooy xel ma ak làmmiñ wa kenn nag koo xam ne am xel aku làmmiñ dalaa faat ndax ak mag dalaa dab xamal ne alku nga xam-xam moom dootoo ko mën am waalam xamal na bi anal ilma ci naka xam-xam sans bun aji jafe la laa yu naalu dee fa ko am ilaa bi xam si naf si ndare ci tëj bakkan an xiilin ndare xiil waxaal ak xaal mooy coow nit ñi xiila waxeef na waxaal ak wax na xam-xam daal jafe na lool Ndax boo reggee, fog moom doo ko man. Boo bëggee fog, dangay bañ a duy biir bi ba mu fees. Waaye biir moom, saa su feesee rekk, nelaw lay daldi bëgg. Wasma, na, maral, nahaaraka sa bëccëg, bihi, ci moom, wal tuthibi te nga sonal, kullal jawaari képp ci cér yi, maa taaddubi ànd akug tegginu. Bu ko defee boo dee jàng bëccëg tam, bul faral di naan. Ndax boo dee jàng di mar, ci ngay gën a gaaw a mokkale ci boo dee naan. Cér yépp daal, na nga leen sonal ngir sàkku xam-xam. Foo toll di mar mar wu yem, sa cér yépp nga sonal leen boole kook sàkkuy teggin, noonu lañuy sàkkoo xam-xam. Fab sa lépp jox ko ko nag, bañ a am soxla ci jataay yi nga xam ne jataayi texeedi la ak grand place yi ak waxtaanukaay yi, nga man koo muñ ngir sàkku xam-xam. Wa axbaroo aydan bi annahoo nafuur fa laa yanaaluhoo siwaa fatan sabuur Wa axbaroo xibaar nañ aydan ba tay bi annahoo ci naka moom nafuurun ab foñaakon la fa laa yanaaloo du ko am siwaa fatan lu dul as cem sabuurun ku dib muñaakon. Wax nañu ne tam xam-xam dafa mel ni daf lay daw. Kon nag boo ca bëggee jot da ngay nangoo muñ. Ndax man ngaa jàng tay dara fàtte ko waaye bu mu tax bu ëllëgee nga bàyyi ko. Na nga jàngaat rekk, bu yàggee rekk da nga mujj am xam-xam. Waaye nag loolu ku mënta muñ mënu koo nég. Wa dum halaa tawaadu'in bil imtihaan waxda ta'allumi tanal nuural jinaan. Mu ne wa dum saxal halaa tawaadu'in cig toroxlu bil imtihaani ànd akug doyadi waxda ta'allumi ca waxtuw xamlu ga tanal kon da nga am nooral janaani leerug xol ba. Mu ne soo dee jàng tam dangay bañ a rëylu, foo tollu dangay toroxlu di doyadal sa bopp ci jamono dee jàng, soo demee fa ngay jànge nangay sukk ci suuf, bu fa ruum nekkee nanga ciy sukk te muñ ko te xam ne kuy sàkku xam-xam yàgg naa toroxlu ndax loolu moo lay may leeru xol goo xam ne mooy tax loo jàng xam ko te boo ko xamee mu barkeel. Fal mutakallimu izaa takabbara falaa yanaalu bil muraadi zafaraa. Mu ne, fal mutaalimu aji xamlu isaa takabbara njeem rëylu na fa laa yanaalu déet muy am as safaraa tuufu ga bil muraadi ca nammeel ga. Kuy sàkku xam-xam bu ca boolee ag rëylu nga xam ne du nangoo toog ci suuf du nangoo sarax toroxlu la mu bëgg ca xam-xam ba dëgg dëgg du ko am ndax maanaam soo dee jàng ci nit da nga koy wan ag toroxlu ak ug woyaf bu ko defee la mu xam mu yéene la ko leeral la ko ba mu dugg sa bopp. Da'i tarafuha wa laa tajlis abad halaa firaashin waqtahoo bilaa nakat. Dang bàyyil ak taraf fu nga puukariwu, mooy di tiitaru, wa laa tajlis te bul jekki abadan fàww halaa firaasin ci kaw ab lal waxtahoo ca waxtu wa ngay sàkku xam-xam bilaa nakadin ci lu dul aw tiis. Mu ne daal boo dee jàng da ngay toroxlu woyefal sa bopp tey toog ci suuf, waaye bul ñëw fa ngay jànge fekk ka lay jàngal toog ci kaw lal ba nga toog ak moom ca kaw, lu dul boog dang caa loru nga xam ne kon suuf sa dafa walangaan nga amoo foo toog nga xam ne foofa rekk moo fa sës, waaye booy toog itam da ngay nom say yéere toroxlu ci wetam nga xam ne pexe ñàkk pexe rek moo tax nga toog ca wal taj mayil himmata fii ma tatlubu bilaltifaatin li siwa ma yajibu mu ne wal taj may na nga dajale alhimmata yitte ja fii ma ci la nga xam ne tatlubu da nga ko sàkku bilaltifaatin ci lu dul geesu li siwa ma ñeel lu dul la nga xam ne yajibu dana war soo dee sàkku xam-xam nag sa yitte yépp da nga koy jële jëmale ci xam-xam te bul am soxla ci leneen looy am soxla daal na doon loo xam ne sa warteef lay doon aju ci xam-xam bi walaa takun lin naasi sa simaai wa li lasi hum fiihi min nisaai walaa takun bul nekk sa simaai di boroomuk déglu lin naasi ñeel nit ñi wa li lasi ak ñeel la nga xam ne hum ñoom fiihi nekk nañ ca min nisaain ci xëccoo soo dee jàng nag da ngay saañ say nopp ndax léeg-léeg ngay romb nit ñu naan la waa ji sa morom yépp liggéeyu nañ nga nekk fi naan da ngay jàng demal liggéey loo yore sa bopp ak yore ko sa njaboot yooyu moom jërul déglu xëccoo ba nekk ci poñetum àddina ak am ami àddina xëccoo boobu bu ca bokk jàngil rek saa boo amee xam-xam suñu borom ma ngi la dencaloon sa wàll moo tax sax ku baax ki am na fu muy waxe naan laa tastaxil bi rizqi is rabbul wara mutakaffilun rizqa la si yataalamu booy jàng bul soxla woo di wut wërsëg ndax suñ borom képp kuy jàng moo lay war loolu sa wërsëg nga xam saa boo jàngee ba noppi la nga waroon a am lépp dana ko dajale jox la ko kon nag wala tuwaxiri taalluma wala takun mustawifan bihi dahran ila niig niigi rekk saa waxtu wu jot nga ne naa bàyyeeti ba àllarba ji delsi ma dali déedéet bu ko def walla nga ne naa bàyyi ba amatuma seen soxla ndax fii ne daal damaa xaw a okkipé naa niig ba soxla yi wàññiku ma doog a jàngi soo bëggee dabi góor ña la rawoon ci xam-xam daal doo def noonu ndax loolu soo ko dee defi ñoom ña ngay dox kuy dox nag ku taxaw du ko mën a dab mukk boo ko bëggee dabi bu dee dox da ngay daw mooy tax nga dab ko waaye boo dee dox muy dox sax doo ko mën a dab fa inna fa inna lid dunya humuman tamnahu minal huda wa hiya la tanqatihu Amug jot, ndax àddina yitte yi day gàllankoor teelaa jaar jaar ci ag jub, te yittey àddina du jeex mukk, te itam dee sax xamoo kañ lay ñëw te buy ñëw day bette, te leeg-leeg dee ñëw fekk la nga amoon ay soxla ak i projet yoo xam ne àggutoon mu dagg ko, kon nag ginnaaw soxlay àddina du jeex bum la gàllankoor ba tee laa sàkku xam-xam, ya'nii dama jublu annal hilma naka xam-xam sahbun aji jafe la, asiisun aji të la, laa yunaalu deefu ko am illaa bi habsin nafsi laa yanaaluhoo déet mu koy am illaa sabuur nda ndare ab muñaakon kon daal mu ne xam-xam jafe na të na lool kenn du ko am lu may da ngay tëj sa bopp doo dem fu grand place fu ñaar nekk nga ñetteel leen fu xew dem nga dem ca te ne da ngay sàkku xam-xam loolu du mën a am ndax xam-xam moom bala mu laa jox daraam da nga koy jox sa lépp kon nag koo xam ne da ngaa ragalub xiif doo nangoo foog bu guddee bëccëg bi da ngay dëkke naan te booy naan sax ndox mu sedd ngay naan Sonaloo sa cër yii. Nee na, am xam-xam moom doo ca am lu la amal njariñ. Ndax xam-xam dafa mel ni daf lay daw. Ku lay daw nag, ku mën a muñ doŋŋ a ca mën a jot. Ndax loo jàng tey mën naa am nga fàtte ko, bu ëllëgee nga jàngaat ko. Bu yàggee rekk mu daldi dëkk. Loolu moo tax xaala wax na ash-shaa'iru woykat ba, Utlub wa laa tadjarra min matlabin, fa aafatu taalibi an yadjarra. Mu ne, Utlub sàkkul xam-xam, wa laa tadjarra te bul yoqat, mooy bul toqi, min matlabin ci càkkuteef. Ndax fa aafatu taalibi. gàkki aji sàkku an yadjarraa mooy mu yoqat nee na daal foo tollu na ngay sàkku xam-xam te bul yoqat ndax la ki yées ci koo xam day sàkku xam-xam daal mooy mu gaaw a tàyyi gaaw a yoqat amaa taral xabla li takraarihi fi saxarati sammaay xat asara amaa taraa xanaa gisoo alxabla buum ga li takraari ngir ak baa moom fi saxari ca saxarati ca doj wa asammaay wa di aji tëx xat asara jeexiital na ca Xanaa gisoo yàgg a jàng mooy tax a am xam-xam? Gisoo ag buum bu ñu ko tegee ci pindub teen, yàgg ga muy yàgg a daw ca kaw pind ba day mujj dafay gas am pax. Kon nag boo yàggee jàng itam fokk danga xam. Man ngaa tàmbali booy doog a tàmbali mel ni lii ñu lay wax moom danga koo mën a mënta xam waaye bu yàggee rekk sa bopp ubbiku nga daal cee mën a jariñu. Wa anna al muta'allima naka aji sàkku xam-xam laa budda mënta ñàkk lawoo ñeel ko mina tawaadu'i ci toroxlu wal imtihaani akug doyadi. fi taxallumi ca sàkku xam-xam nga way laa njéem déet lam yasar du mën a tuufu minu ci moom bi muraadi yi ci nammeelam nga kon nag faxale yi war na ko an yettal ko mu bàyyi ak tarafuha fuukare wala ay lis de bu mu jekki xalaa firaasin ci kaw ab lal abadan faw waxta taxallumi ci waxtu sàkku xam-xamam illaa ndare li daroorati ngir lor faa di xatin ju di aji tiis waj ma dajaleel himmataka sa yitte waxta xiraatika ci waxtu sam njàng fii maa ci la nga xam ne taqra u da nga ko jàng wala taltafite bul geesu ilaa siwaaw jëm ci leneen lu dul am njàng wala tastamite bul déglu ila naa si jëm ci nit ñi wama ak la nga xam ne hum ñoom fii nekk nañ ci mu ne daal kuy sàkku xam-xam fokk muy toroxlu te dooy dal boppam jamono yi dee sàkku xam-xam wala su ko defut la mu bëgg ci xam-xam ba du ko am kon nag kuy sàkku xam-xam dafa war a bàyyi puukariwu bu mu toog ci kaw lal jamono yoo xam day jàng ndare da ca am ngant lu tiis nga xam lu mënta ñàkk la nee na soo dee jàng sa yitte jépp na nga ko jëmale ci xam-xam bul geesu jëm ci leneen lu dul xam-xam coowul nit ñi nga xam dañ lay gàllankoor di la tàyyeeloo bu ko déglu ak ya ñu nekk ci poñetum àddina ba xëccoo ba bu ci am soxla saa boo jàngee ba am xam-xam rek lépp lu la rawoon da nga ko dab waa noo naka moom yoo siika dana la dénk bi an laat waxira ci nga bañ a yeexe attan lu ma xamlu watu sawi te ngay niig niigal naan saw fa saw fa fii ci moom ilal faraaxi jëm ci ak fiix minal asxaali ci soxla ya ndax fa innahu moom a duniyaa naka yitey àddina laa tanxatin du dog abadan fàww mu ne kon lim lay dénk daal bul yeexe sàkku xam-xam bul néeg néegal naan naa néeg ba jamono sàngam wala naa néeg ba jamono sàngam wala naa néeg ba soxla yii ma nekk ma génn ci ndax soxlay àddina mu yitte yu bari du jeex mukk xaala waykat ba wax na nee na fa maa xadaa ahadun minha lubaanatahoo walantaha arabun illa ila arabi mu ne fa maa xadaa mësta jeexal ahadun kenn lubaanatoo aajo minha ci àddina walantahaa yemul mooy jeexul arabun aajo illaa ndare ilaa arabin jëm ci jeneen aajo nee na àddina daal bul ne damay nekk ba yitte jeex ma doog a jàngi ndax mosoo cee gis koo xam ne dem na ba amatul benn yitte ndax yitte joo jeexal rek jeneen daal di randu si boo toppee yooyu nag dana la gàllankoor ba doo jàng waa naka naka yow xat taxtari mu ko amaana mu dog la alman yetu deega xabla saalika njëkk loolee faynal mawta naka dee aqrabu xaa ibin mooy gën a aji jege aji fàddu Gisoo ko, fàddu na, waaye moo la gën a jege lépp lu lay jege. Wa laa yaati te déet muy dikke ilaa baxtatan ndare ci mbetteel. Mu ne nag, te dangay xam ne dee tam man na laa gàllankoor dog sa yitte, ndax dee moom gisoo ko waaye daf laa jege lool te buy ñëw tuusur daf lay bett, da lay fekk naal yoo xam ne àggutoon. Amul kenn ku faatu koo xam ne bàyyiwoo fi ay naal. Suma ashaara topp junj na ilaa kayfiyati ta'addubi jëm ci melow teggiinu maa sayxi ànd ak sëriñ ba al murabbi bay aji yar wal muallimi ak bay aji xamle. Mu ne kon waqir wegal xaayata tawxiiri dayob weg sayxaka sab sëriñ wajhalu na nga ko def sayidan muy ab sang hab mayal lahoo ñeel ko xayraka saw yiw waqdi fajal alhawaa'ija aajo ya lahoo ñeel ko maa histaa féeg yaa ngi dund bil basli ci joxe wal xidmati ak liggéey mastatahtaa féeg man nga ko Mu ne daal sa sëriñ bi nga xam ne moo la yar na nga ko weg dayeelub weg na nga ko def muy sab sang yaw nga nekkub jaamam lépp loo am ci yiw na nga ko ko jox te bu ci soxla dara féeg yaa ngi dund daal na nga koy fajal ay aajoom loo am jox ko ko te di ko liggéeyal sa kem kàttan yax nii li mu jublu anoo nag moom yaamur ko dana la digal bi antu waxira ci nga wekk seex ak sër sëriñ waa an taqdee ak nga faj xawaa ijoo ay aajoom mastatanta féeg man nga ko li mu lay digal daal mooy sab sëriñ bi nga xam ne moo lay yar di la teg ci yoonu siraatul mustaqim na nga ko wekk dayo wageel wekk mooy fonk ko te lépp luy ay aajoom boo nekkee ci wetu sa sëriñ bul nekk di reeree ji bari wala kaf bu bari wala ngay coow wala takun la day saltifaati wa saa taxarrukin ilal jihaadi wala takun bul nekk la day fa moom saltifaati di boroomu geesoo wa saa taxarrukin tey boroomu yëngutu ilal jihaadi jëm ci wàll yi boo nekkee pegg sa sëriñ bul nekk di wiir wiiri fenn fu ne nga geestu fa bul nekk di juut juut itam fenn fu ne nga wëlbatiku jëm fa Mu ne, walaa tusaahib te bul àndanteek moom bilaa tabjiilin ci lu dul ag màggal fii samanin ci jenn jamono ka da'bi haazal jiili niki baaxug gile maas. Booy ànd ak sab sëriñ tam jamono yum man di doon ak fu ngeen man di ànd rekk na nga koy màggal waaye bul def li nga xam ne moo xew ci jamono ji bu toogee cib sees nga toog ca wetam nga xam ne bu toogee ci basaŋ nga toog ca wetam nga xam ne doo nangoo toog ci suuf daanaka màggal ga àndandoo la da nga koy jariñoo waaye doo ko màggal loolu nag ëpp naa def ndax da ngay nekk ak moom te doo ca jariñu. Laa tajhalanhu misla saahibin hadar illa lasi laa budda minhu min darar Laa tajhalanhu rikk bu ko def misla saahib mu mel ni àndandoo boo xam hadar teew na nag illa lasi ndare la nga xam ne laa budda mënta ñàkk minu ci moom min darar ci lor Booy ànd ak sab sëriñ daal bu ko def ni sab àndandoo rek boo xam ne nga ànd ak moom ndare daal la ngay bokk ak moom daal la doon loo xam ne da nga ko mënta ñàkk a bokk ak moom waaye lépp loo xam ne mën nga ko ba bañ a bokk ak moom rek bu ko bokk ak moom ngir màggal ko wastamihi lasi alayhi dallaka mubaadiran walaw abathu nafsuka mu ne wastamihi déglul allasi la nga xam ne dallaka tegtal na la alay ci moom mubaadiran mbir mu ngay aji gaawe ko walaw abatu donte bañ na ko sax nafsu ko sa bakkan mais lépp loo xam daf la ko tegtal muy ndigal na nga ko déglu baax te gaaw daal di koy jëfe donte loolee mu lay digal ca saasa sa bakkan da ko bëgg itam da ngay rafetal sa njort jàpp ne lii mu lay digal moo gën ci yow wansur ila ma anu xat na haaka wa minu firra wajtanib hawaaka wansur xoolal ila ma jëm ci la nga ne xat na haaka tere na la xanu walif ko wa firra te dawal minu ci moom waj tanib te teetal hawaaka sa bànneex lépp loo xam ne daal sëb sëriñ dala koo tere nee na na nga ko seetlu bu baax a baax ba xam ne lii la la tere nga daw ko te teet ko te bañ a topp sa bakkan ndax bakkan moom boo ko defee muy sa yàlla ci torox te rek la la jëme ndax képp koo xam ne amoo ab sëriñ seytaan de daa nekk sa sëriñ ak sa bakkan yaa ni li mu jublu àndoo naka moom yenn haaka dana la tere ani dax ki walif ree wa an tansura ak nga xool ilaa maa jëm ci la nga xam ne yanhaaka dana la tere hanu ci moom wa tahtarisa te nga wattandiku minu ci loolee mu lay tere wa laa taqrabu te bu ko jege abadan fàww mu ne daal kon li mu lay tere mooy ree ju bari ak kaf gu bari ak coow lu bari di ko def ci teewaay sub sëriñ ak wiir wiir yi joo xam da ngay ànd ak moom di ko def ak nga def ko ni moroom rek bu ko def daal ndare loo xam ne dana niiru ni moroom nga ko def waaye ñàkk loola tax ni ki barab boo xam ne bokk ngeen sukk ci ndab wala ngeen bokk ngeen toog ci kaw te ñàkk fexee tax nga def ko waaye defoo ko moroom te lépp loo xam ne mi ngi la koy digal na nga ko déglu bu baax te gaawe ko donte loolee mu lay digal sa bakkan da koo bañ itam na nga rafetal sa njort jàpp te lii moo gën ci yow ndax moo la ko digal lépp loo xam daf la koo tere itam na nga koy wattandiku te bu ko jege mukk ndax da ngay xam ne loolee mu lay tere loolu rek ca nekk moo tax mu di la ko tere wala tasal ilay saa ihdaa i lahoo bi mastatanta min hataay Walaa tasal bul deñ saa ihdaayi di boroomu addiyaal ilayhi jëm ci moom bi maa ci la nga xam istatata àttan nga lahoo ñeel ko min ataayi cig may lépp loo xam ne daal sa xol àttan na ko na nga ko fob jox ko ko addiya ndax da ngay xam ne lii ngay jox mook li ñuy ji cim tooba ñoo yem bis bu seqee rek amal la njariñ te booba lay gën a sakkan itam walaw xalilan doonte lu néew la limtisaali maa ngir topp la nga xam ne war a darot na min annahaa ci nekk addiya jooju tasiidu day dolli xubba man cofeelu ka nga xam ne yawaddu dana ko sopp la nga koy jox bu ko xeeb lu mu néew néew ndax da ngay topp ndigal ndax dañ laa waxee ne addiye day dolli dolli ak cofeel te ki nga xam ne moom ngay sàkku ci moom ngërëmul yàlla su fekkee sopp na la rek yàlla mën naa dogal ngërëmul yàlla lu lay dañ ci jot wama raaytahu wama raaytahu loo fii amri yamilu kun li saaka saata xarri wama loo xam ne raaytahu gis nga ko lawoo ñeel ko na nga fexe ba képp koo xam ne dafa aju ci sa sëriñ muy ak njabootam ay doomam ak i soxnaam ak waa kër gi ak jaam yi même ba ci ay fasam ak lépp loo xam dafa aju ci moom daal lu mu mën doon na nga koy wormaal ndax wormaal googee nga koy def soo ko defee ba mu yëg ko mën na laa xool xoolin woo xam ne xolam day sedd ci yow rek bu ko dee la nga bëggoon lépp nga am ko ndax xoolinu ab sëriñ mën naa tax la nga fa waroon a coon sonn doo ko sonn te la nga dugg da nga ko am kon nag na nga koy bàyyi xel bu baax Fa nasratul hubbi mina shaykh ilaa muriidihi hiyal masaayaa wal hulaa Fa nasratul hubbi xooliinu cofeel mina shaykh bu bàyyikoo ca sëriñ ba ilaa muriidihi jëm cib taalubeem hiya moom al masaayaa mooy ngëneel ya wal hulaa ak cër yu kawe ya Kon nag xooliin boobii nga xam ne sëriñ bi daf la koy xool mu ànd ak ug cofeel nga ngir xolam dafa sedd ci yaw ndax gis na danga koo wormaal ba wormaal lépp lu aju ci moom nee na xooliin boobu dey mooy lépp loo xam ne lu baax loo xam ne ab taalib mi ngi koy sàkku wa kun la da sayxi ka maytin wudiha bayna yaday xaasilihi tantafian wa kun nekkal la da sayxi fa sëriñ ba ka mayti ni ki néew boo xam ne wudiha tëraleef na ko bayna xaasil yi diggante bayna yaday xaasil yi ci kanam aji raxasam kon nag tantafian da nga jëriñ boo nekk mu ne bu fekkee da ngaa nekk ci kanam sab sëriñ da ngay mel ni néew boo xam ne dañ ko teg ci kanam ki koy sang xam nga ne am néew bu nekkee ci kanam ki koy sang du ko ne nañ ko wëlbati jëmale ko ndijoor mbaa ñu wëlbati ko jëmale ko càmmoñ da koy bàyyi ci coobare ki nga xam ne moo koy sang rek ni ki noonu tam boo nekkee ci wetu sub sëriñ bul sàkku leen bàyyi leen lu mu la digal nga xam ne loola moo gën ci yow lu mu la tere nga xam ne loola dafa gën ci yow loolu mooy tax nga mën a jëriñu wa in takun lil ilmi saa taallumi fabtaxi lillahi ridal muallimi Wa in takun njeem nekk nga saa taallumin di boroomu xamlu nag lil ilmi ñeel xam-xam fabtaxi sàkkul lillaahi ngir Yàlla ridal muallimi ngërëmul aji xamle ja wa kun na nga nekk la daa cheikhika fas sa sëriñ bi nga xam daf lay jàngal kal moom loo ki ni ki ku ñu moom tab lux da nga jot bii ci sababu loolee dara jëtal mu looki darajay buur ya mu ne fekkee da ngay sàkku xam-xam na nga fexe ba sàkku ngërëmul ki lay xamal boo nekkee fi sëriñ bi lay jàngal na nga mel ni ab jaam ndax ab jaam sëñta bañ digal luñ ko digal mu def ko luñ ko tere mu bàyyi ko loolu mooy tax boo fa bàyyi ko suñ borom dana la jox darajay buur yi waalam bi anna nafa la yunaalu ilaa bi ijlaalin ala maa xaalu waalam xamal bi anna nafa ci naka njariñ laa yunaalu deefu ko am ilaa bi ijlaal dala ci màggal sëriñ ba lay jàngal ala maa ci lam xaaloo wax nañ ko Bala ngaa man a jariñu daal, fokk ki lay jàngal da nga koy màggal ba am ngërëmam, mooy tax loo fa xame mu barkeel, bi xadri ijlaalika sayxaka tafuus, bi maa turiidu bihil yumna taxuus, bi xadri ijlaalika ci kem sag màggal sayxaka sa sëriñ bi lay jàngal tafuusu da nga texe, bi maa ci lam turiidu da nga ko namm, wa taxuus da da nga làqe bihi ci sababug loolee al yumna barke ba, kem noo màggale sab sëriñ daal noona ngay ame la nga bëgg. te mooy tax loo ca am itam mu barkeel fa kullu man képp koo xam ne lam yur di gërëm loo wut say xoo ab sëriñam fanaaye naa lu déet muy am fii tilmi si ci taalibeem maa la nga xam ne amalaa yaak mëbét na ko bal li fi nekk rubba saxsin barihaani jëmm joo xam ne yoon li nu dana feeñal bi la doomi ciy xam-xam waaye walaaye naa lu déet muy am man koo xam ne yar ko na duna jàng ili jëm ci moom nee na képp koo xam daal yaa ngi jàng ci nit te fexeewoo ba làq ngërëmam Bis boo ameeb taalibe itam la nga ca bëggoon doo ko am ndax na nga daan def ka la daan jàngal rek noona la lay def barehaa na koo xam ne jàng ne ba ne ar façon xam-xam bu ne xam na ko waaye kenn du ko ne nangam laaj ko ko ndax léegi ba muy jàng dafa fexewutoon ba làq ngërëmul sëñam moo tax la mu fa jële barkeelu moo tax kenn du ko laaj ah sana yàlla musal nu allahu yàlla wa iyaakum ak yéen maan boole seen min kulli ilmin ci bépp xam-xam boo xam ne lam yan faa jëriñu taaliman aji xam Kon yal na nu Yàlla musal te musal leen ci bépp xam-xam boo xam ne boroom mënu caa jariñu. Yaxnii li mu jublu, annahu naka moom ya'muruka dana la digal, bi an tuhdiya ci nga àddiyaal, ilaa sayxika jëm ci sab sëriñ, bi mastataxta ci loo àttan, wa in xalla doonte néew na, wa an tataxarraa ak ngay nattale, maa lépp loo xam ne, ra'aytahu gis nga ko, yamiilu muy jeng, ilayhi jëm ci moom, fii kulli amrin mépp mbir. fa inna bi xadri ijlaalil haalim naka nekk na ci kem màggal aji xam yëkkoon lay nekk intifaawul mutaallimi jariñu aji xam lu ja kon daal nee na mi ngi lay digal foo tollu sëriñ bi nga xam daf lay jàngal foo tollu nga koy jox addiya sa kem kàttan ak lu mu néew néew lépp loo xam ne gis nga ne bëgg na ko nga di ko nattale di ko defal te bul nekk sax ba mu la koy digal te lépp loo tàmbali ci lu baax itam na nga koy àggale te nga ormaal lépp loo xam ne dafa aju ci sab sëriñ moo xam jabootu boppam la wala ay jaamam wala loo xam dañ koy tudd di ko aj ci sëriñ bi rek lu mu mën di doon ndax loolu boo ko defee mën naa am mu xool la xoolub cofeel boo xam ne dana la jariñ ba coono ba nga waroon def doo ko def te la nga bëgg da nga ko am ndax kat kem noo màggale aji xam ji lay jàngal noona nga cay jariñoo yow mi nga xam ne yooyu jàng waxaat xëy la waxeef na junniy dërëm kon nag bu la jàngalee lu toll ni alxuraan ba mokkal wala mu jàngal loo xam ne bu ñu doon lim araf yi kenn xamul nu ñu toll kon loo ko gis loo ko jox waroo koo naw xamal ne yeeyoo na ko xataa bala xat xii la waxeef na inoo nag moom mu xaddamun ku ñu jiital la xalaa xaqil waalidi ci xaqi waajur kama xaala nag la waxe baa dum leen ci ñoom ba tax sax nee nañ àqi aji jàngale moom la ñuy jiital xaqi waajur ji nga xam ne moo la jur moo tax kenn ci waykat yi nee na War ruuhu te ruu jawharun gànjar la mooy wurus la Wa haasaa te kii muy waajur wi Murabbil jism mooy aji yar yaram wi Wa huwa te moom yaraf mi Salafun ab xoor la lahoo ñeel wurus wi Xoor mooy lu mel ni kokkiyaas nga xam mooy ëmb wurus wi kon xam nga ni la ca biir moo ko ëpp solo moo tax boo leen misaalee ñoom ñaar day mel ni ki lay jàngal mooy wurus wi ci biir bi tax ñuy wër xoor bi xoor bi nag moom da la koy ëmbal dencal la ko rekk ba nga man caa jariñu. Kon fa ku nekkal bayna yadayhi ci kanamam kal mayti niki ab néew bayna yaday xaasilihi ci kanam aji raxasam awil ahmaa walla gumba fii tariixin ci aw yoon wasatal bahri wu nekk ci digg géej ga maa xaayidihi ànd ak aji wommatam Kon boo nekkee ci wetu ki lay jàngal na nga ne rëmm déglu ndigalam bañ a juuyoo ak moom ci lenn mel ni kookii nga xam ne ab néew boobu nga xam dafa nekk ci kanam ki koy sang xam nga ne du ne nañ ma wëlbati jëmale ndijoor wala nañ ma wëlbati jëmale càmmooñ ka koy sang mooy seet fu jubu ci moom rek mu wëlbati ko noonu tam ngay def ak ki lay jàngal wala nga mel ni gumba goo xam ne dafa nekk ci yoon woo xam ne dafa nekk ci digg géej gi ànd ak ka koy womat xam nga buy juuyoog moom rek daal di daanu ci géej gi ni ki noonu tam ki lay jàngal saa boo juuyoog moom rek doo jariñ ci la ngay jàng kama xiila naka waxeef na ne wa in saahadal maqduuru aw saaxakal muna ila sayxi xaqin fil xaqiqati barion Wa da te bàyyil kulla maa lépp loo xam ne kunta nekkoon nga tusaanihu di ko jëf min xablu cig njëkk wa kun te nekkal hindahu fa moom kal mayiti niki ab néew hinda muxassirin fas aji sang ndax ki koy sang de yuxalliboo dana ko wëlbati maa saa a lu ko soob wa huwa te moom néew bi ñuy sang mutaawiun aji topp la du xëccoo ak moom kon daal bu yàlla dogalee nga dem ci sëriñ boo xam ne mat nab sëriñ nee na na nga taxaw ci bëgg-bëggam lépp lu mu la digal nga topp ko lépp loo daan def ba nga ñëw gut fi moom nga xam da nga ko daan def ci sa coobare da nga koy bàyyi wéy ci coobareem lépp lu mu la digal nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ko boo nekkee fi moom daal na nga mel néew boo xam ne dafa nekk fi ku koy sang ka koy sang mooy fu ko seet fu ko gën a jub mu wëlbati ko jëmale ko fa waaye du ko ne wëlbati ma jëmale nenn yow itam na nga fexe ba mel noonu bul am sa bëgg-bëgg bul am looy bañ seeta lu sëñ bi bëgg digal la ko muy sa bëgg-bëgg lu mu bañ tere la ko muy sa bañ-bañ li yajmahaak ngir mu dajale la xultu wax naa ne wa man mooy ka nga xam ne tam yux fii dana nëbbu alxanaa ay ñaawteef li yarfahaaka ngir mu yëkkati la nee na mbokk dëgg dëgg daal tey xarit dëgg dëgg daanaka luy néew moo la gën a néew ndax mooy na ko ka nga xam ne waykat bi na mu ko waxee nee na sa mbokk dëgg dëgg mooy luy sëyte mu jóg ànd ci ak yow mën naa àgg ci sax di lor boppam ngir bëgg laa jariñ mooy ki nga xam ne bu la musiba dalee moom day tàqalee mbooloom ba fegal la musiba la ba nga xam ne kon sa mbooloo dana dajaloo musibam deñ nee naa daal kon mooy koo xam ne saa boo amee ñaawteef da koy suturaal ngir bëgg ñu yëkkati la sa benn ñaawteef du ko tudd te lépp loo rafetle mu feeñal ko loolu mooy xarit dëgg-dëgg mooy mbokk dëgg-dëgg faxat sakartu jumlatan min al adab taqdi liman laa sama kulla arab mu ne faxat sakartu tudd naa jumlatan mbooloo min al adabi ci teggin taqdi dana faj li man ñeel koo xam ne laa sama tàqoo naag moom kulla arabin bépp aajo lii ma tudd ci xeeti teggin nag képp koo xam ne taqoo naag moom lépp loo soxla suñ borom dana la ko fajal kaafiyatan liman laha ta amala shaafiyatan liman baha liman biha xat amila kaafiyatan aji doy la liman ñeel ko am ta amala settantal na lahaa ñeel ko saafiyatan aji saafara la liman ñeel ko am na xat xamila jëfine bihaa ci moom boo ko settantalee daal mboolem luy xeeti adab mi ngi ci biir képp ku ko jëfe daal la nga Kon day mel ni lii mooy cosaan yi, dana la wan bànqaas ya nga xam ne man nga koo tibbe ci cosaan lii, su fekkee roy nga téere bi boole kook ragal Yàlla. Day mujj daal xeeti adab yi nga xam ne tudd na ko ci ak yi mu ci tuddul yépp da nga ko ci man a xame. Sumata min taraaixit ta'addubi, topp bokk na ci yooni tegginu, fihluka sag jëf, maa lépp loo xam ne nasarta xool nga ko bistihsaani cig rafetlu, wa tarku maa ak bàyyi loo xam ne nasarta xool nga ko bistihjaani cig yéjju. Bokk na ci yooni teggin daal lépp loo xool mu rafet ci yaw nga jéem koo jëf lépp loo xool mu ñaaw ci yaw nga jéem koo bàyyi wa baaduhum xiila lahoo man addabak ay man bi iqtadayta hatta hasabak wa baadum lenn ci boroom xam-xam yi xiila waxeef na loo ñeel ko man anakan addabaka moo la yar ay li ñu ci jublu man anakan iqtadayta roy nga bii ci moom hatta hasabaka ba mu sellal say jikko benn boroom xam-xam bañ ko ne waaw yow ku la yar maanaam kan nga roy ba tax sa jikko yi selle nii lam tontu dafa wax ne dana tegtaloo bihaa ci moom al labibu aji xellu xalaa maa ci la nga xam ne waraa aha nekk na ci ginnaawam min furooyi haasal baa bi ci bànqaasi bi di bunt xataa yu kammi la ba dana matal fu noonal ada bi fànni teggin nee na nag kon lii ay jumla yoo xam ne ci teggin la képp ku ko seetantal dana doy sëkk képp ku ko jëfandikoo itam dana mën a saafara saràggu ñàkk teggin képp ku am xel daal mën na cee tegtaloo ba xam la ca ginnaaw mu mën koo xamee ci téere bii ndax li téere bi day mel ne cosaan la bànqaas ya nga xam da cay sële mën nga koo génne ci téere bii bu ko defee mën nga koy settantal ba mujj xeeti teggin yépp da nga ko ci mën a génne waa na min tarix taaddu bi naka bokk na ci yoonu tegginu wa sabila taxasu bi ak yoonu sellal jikko antantura nga xool ilaa maa jëm ci la nga xam ne tas tax sinoo da nga ko rafetlu min xayri ci keneen ku dul yow fa tafan la woote nga jëf ko wa ilaa maa ak jëm ci la nga xam ne tas tax bi moo da nga ko ñaawlu fa tan fa taj tani boo nga Teet ko kamaa xiila naka waxeef na. Bokk na ci yoonu teggin nag ak yoon wooy jaar ba sellal sa jikko, lépp loo xam ni xool nga ko sa moroom di ko def mu rafet lool nga fexe ba roy ko def ko, lépp loo xam ne sa moroom a ngi koy def nga ñaawlu ko nga fexe ba loolee nga daw ko bañ koo def mukk. Noonu la waykat ba waxe ne, Izaa ahjabatka xisaalu mri'in fa kunhu yakun minka maa yuhjibuka. Nee na, Izaa ahjabatka njeem yéem na la xisaalu mri'in jikkoy as cam fa kunhu fexeel ba nekk cam soosee mooy roy ko. Kon yakun dana nekk minka ci yaw maa la nga xam ne yuhjibuka dana la yéem. Boo ko royee rekk loolee nga doon yéem ci moom day mujj yaw ci sa jëmmi bopp nga di ko def. Falaysa halal majdi wal makrumaat isaa jitahaa haajibun yuhjibuk Ndax xamal ne falaysa halal majdi déet di nekk ci teddnga wal makrumaat ak jikko yu tedd isaa jitahaa njeem dikkee nga ko haajibun aji yiir joo xam ne yuhjibuka da lay yiir. Xamal ne ag mbaax ak jikko yu rafet soo ko jéemee roy kenn du la ko tere. Amul benn bëkk-néeg buy taxaw ci bunt ba naan. doo ko def moom su ka képp ku jéem a roy jikko yu baax man nga naa mel moo tax népp noo xam ne gis nga ko sa morom di ko def mu rafet fexeel ba roy ko rek boo bëggee mel ni moom waxee la waxee na li baa di ñeel kenn ci ñoom man anakan addabaka moo la yar fa xaala mu ne kuntu nekkoon naa entour di xool ilaa jahlil jaahilin jëm ci réeruk way réer ña faaj tani boobu ma koy teet mu ne daal bañ ko ne yow waaw ku la yar mu ne man daal dama doon xool ñi nga xam dañoo réer li ñuy def rafetut dëppoot ak lislaam dëppoo ki teggin ma di ko daw lépp loo xam ne gis naa ñu koy def mu rafet dëppoog lislaam dëppoo ki teggin ma fexe ba roy ko noonu rek lañ ma yare mu ne wallaahu al muwaffiqu li sawaabi wa ilayhi al marjiu wal maab mu ne wallaahu yàlla al muwaffiq mooy aji taw feexal ja li sawaabi ñeel jub ga wa ilayhi jëm na ci moom al marjiu dellukaay ba wal maabu ak dellukaay ba nasaluhu dana ko ñaan an yuwaffiqanaa mu taw feexal nu wa ahibbatanaa ak sunuy soppe li maa ñeel lépp loo xam ne yurdihi dana ko gërëmloo xannaa ci nun wa yastahmilanaa tem jëfloo jëfandikoonu fii maa ci lu mu yardaaw dana ko gërëm mi naa ci nun wala xawla déet pexe ñeel ma ci bàyyi mooy wala xuwata déet kàttan ñeel ma ci topp ak yàlla illaa billaay ndara ci ndimbalul yàlla alali kay aji kawe alansim kay aji màgg wasala yàlla dooli xéewal allahu yàlla ala sayidina ci sunu sang muhammadin muhammad wa ala alihi ak ñoñom wa sahbi ak sahabaam wa xayri xadimihi xalal la si ca la nga xam ne ahtaa joxe na ko min istixraaj ji sàkkoo génne li nga xam ne daal sàkk woon naa ko génne ci xam-xamu adab àggale gi ma ko àggale maa ngi ci sant yàlla chakartoo sant naa ko jàll màgg na xalal ixraaj ca génne ga mina saxaawa tukkee ci texee di wal istidraaj akuk jayu sant naa suñu borom nag génne gi ma génne nga xam ne ak texee di moom du ma ko jege fenn du ma def loo xam ne jayu tama tax ma di ko def su ma salaat topp dolli xéewal wa salaamu akum musalam maan mboole seen Xalal la si yàlla na nekk ca ka nga xam ne jamaha dajale na kullal masaay ya képp yi ngëneel yi ba ku bëggati ngëneel boo ko amewul ci yonante bi doo ko mën a am ndax lu baax lépp ak ngëneel yépp suñu borom dajale na ko ci loxoom sayidna mooy sunu sang alhaadi kay aji gindee àlla si mooy ka nga xam ne nafaxa jariñ na xat nafaxa jariñ na muhammad la tudd safi kulli sufa mooy aji rammu ci képp ci way rammu yi loolu mu wax na nag sayidna muhammad mooy rammu ci képp ci way rammu ñi walakinaha lil muslimin al xattaain abu muusa al ashari yu ci sahaaba yu mag yi la bokk nettali na ab addis jële ko ci yonante bi mu ne yonante bi nee na dañ maa tànnloo diggante genn wàllu sama xeet wi tab bi àjjana ak ma ramm nee na ma daal di tànn ramm ndax ramm moo gën a matale ndax da ngeen di defee ne ramm moom ñi ragal yàlla lañ koy def déedéet ñi nga xam ne dañuy defi bàkkaar te di jullit tey mooy ñooñu la ñuy ramu ba tey wa nuqila hanu aydan xawluhu sallallahu alayhi wa xayri xadim wa sallam iddaxartu sabaati li ahlil kabairi min ummati toxale nañ ci yonanta bi mu ne dencal naa ramu ña nga xam ne dañ doon def bàkkaar yu magee ci sama xeet kon nag ramu moom mën nañ koo xaaj mu nekk juróom-ñaari xeeti ramu am na ci ramu yi bu njëkk ba mooy ramu gi nga xam ne Yonent bi da koy rammu mbooleem bindéef yi ci taxawaayu bis pénc ngir ñu yàggal xisaab gi, ngir ñu gaawal xisaab gi, nga xam ne xisaab ga day yeex ba nit ñi sax dañ doon ngéejoo lu may wëlbatiku jóge ca fañ leen dajale noonu doonte dañuy dem sawara sax ngir tiit mu metti mi. Rammu googee nag moom lañuy tudde As-Safaatul Usmaa, mooy rammu gi gën a màgg, danañ ko tudde itam Al-Maqaamul Mahmuud. Lu tax ñu tudde ko Al-Maqaamul Mahmuud? Li annahu yahmaduhu alayha al awwaluuna wal aaxiruun ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñépp dañ ko ciy sant ndax mooy jeexal bis ba boobu rammu nag yonent bi rekk moo ko jagoo rammu ñaareel bi mooy rammu gi nga xam ne yonent bi day rammu mbooloo ñu tàbbi àjjana te kenn du leen xisaab buñ bàyyikoo ci seeni bàmmeel rekk seeni njëndey àjjana la ñu daa dem ndax nettali nañ ci yonent bi mu ne innamaa yadxulu mahi min ummati sabhuuna alfan maa kulli alfin sappoona alfan laysa alayhim hisaabun yonante bi nee na danaa tàbbi àjjana ma ak sama xeet juróom-ñaar fukki junni yoo xam ne junni bu ne ci ànd ak juróom-ñaar fukki junni te kenn du leen xisaab te lim boobu boo ko calculer mi ngi war a nekk 4 millions 900 mille ci ay nit boobu ramm tam ñu ne yonante bi moo ko jagoo ramu ñetteel ba mooy Rammu gi nga xam ne da koy rammu mbooloo moo xam ne dañoo yeyoon a dem sawara ñu bañ a dem sawara dañuy daal tàbbi àjjana kooku nag nee nañ moom yonante bi dong jëgewu jëgoowu ko ñeneen bokk nañ ci ak moom rammu ñeenteel ba mooy rammu gi nga xam ne day fekk mbooloo moon tàbbi woon nañ sawara mu génne leen sawara ba tey rammu moomu tam du yonante bi dong moo ko jagoo ñeneen bokk nañ ci yonante yi danañ ko def ak al ak ak al anbiyaaw yi ak ulamaaw yi ak awliyaaw yi sax danañ ko def ak shuhadaaw ak saalihoona min saayiril muminin gaa ñu baax ñi sax danañ ràmmu xeetu ràmm boobu ràmm juróomeel ba mooy ràmm bi nga xam ne da koy def aw nit ñoo xam ne tàbbi nañ àjjana waaye dañuy gën a yokk seen daraja ci biir àjjana ñu ne kooku itam ah yonante bi rek moo ko jagoo am na ñeneen ñu wax la neen itam ràmm juróom benneel bi mooy ràmm gi nga xam ne yonante bi da koy def waaye fa mbugalu lenn ci yéefar yi lu mel ni bàyyi taxam bi ñuy wax Abu Taalib muy bàyyi Ali ibn Abi Taalib Ndax rot na ci xibaar yi ñu ne Yonnente bi tinu na baay taxam boo bu ba ña ngi ko toxale ci ay lëggi sawara yóbbu ko ci ay tepp tepp waaye fa ñu ko yóbbu nag sawara wa ma ngay àgg ci ay dojaram nga xam ne waaye teewul nag yuur gaa ngay bax waaye fa mu nekkoon mooy lëgg ma digg sawara sa lañ ko jële indi ko ci tepp tepp yi ñu ne loolu kon toxal nañ ko ci xibaar yi ràmm juróom ñaareel ba nag mooy woyefal gi ñuy woyefal mbugalug bàmmeel loolu nag kenn waxut ne ndax yonante bi moo ko jagoo wala du moom dong moo ko jagoo kon lii ñu ngi ko toxale ci enchiatul hadawi bi tasarrufin kon xeet ramu yàngoogu kon jullit bu ne war na koo gëm loolu moo tax sëriñ bi ne muhammadin safi kulli sufa kay aji ramu képp ci way ramu yi sayidna mooy sun sang almamdoo ka di ko ñu tagg sahaabaam yi ak ñoñam ñi nga xam ne ñëpp ay mbokk lañ dañoo soppante te kenn noonuwu ci ak sa morom waasalu dinaa ñaan allah yàlla bihi ci barke bi yonante bi su ma bihim topp ci barke bi ñoñam ak i sahaabaam maxfiratan njéggal goo xam ne te juru nii dana ma diri li xur biim jëmee ma ci jege leen waa an yës yi danañ ak mu dolli ma bihi ci barke bi yonante bi ooyu biim ak ci barke bi ñoñam ak i sahaabaam ilman xam-xam boo xam ne yàqoolu ni dana woo mat ma ilaahu biim jëm ci sopp leen waa an yekoon ak mu nekk an nazmu way wi wasiilatan di ker-keraan mooy lu may man a jaare lii ñeel ma walil murii bi diina ak ñeel mbooleem taalibe yi ilal fadiila jëm ci ngëneel mu doon ker-keraan loo xam ne ci laay jaare ba am mbooleem fadaayil yi mooy jikko yu rafet yi maag taalibe yépp wa an yekoona ak mu nekk xaawiyan di aji làq lil baraka ñeel barke wa an yekoona ak mu nekk waaxiyan di aji fekk lil mahlukati ñeel alkandi wayu itam na làq barke képp ku ko jàng jële ci barke képp ku ko jàng mu fegal la alkande wa an yakoona ak mu nekk shaafiyan di aji saafara li daay ñeel ràggu xol wa an yakoona ak mu nekk daafian shaqaay di aji jinji ak texee di wayu daal xeetu ràggu xol goo xam ne da doon dox sa diggante ak mën a defi teggin yàlla na ko wayu saafara te gépp texee di goo xam dafa nekkoon ci taalibe suñu borom dindil ko ci barke way wi wa an yakoona ak mu nekk sababal wusooli di sababu ak àgg lanaa ñeel nu maan mboole sunu lillaay ci yàlla wa rasul ak yonent bi Sun Boroom sababe ci way wii nu àgg ci Yàlla ak Yonnente bi ndax mooy sun bëgg-bëgg. Wa an yakoona ak mu nekk jaaliban di aji bijj lil jannati jëme àjjana. Wa an yakoona ak mu nekk junnatan di pakk, pakk mooy lu lay fegal han hasaabin walif ag mbugal. Wa an yakoona ak mu nekk sababa sahaadati di sababug ag texe, wal ilmi ak sababu xam-xam, wal amali ak sababu jëfe xam-xam ba, wal ibaadati ak sababug jaamu Yàlla. Way wi daal na doon sababug sunug texe, na doon sabab bi nuy xëcc jëme nu ci xam-xam ak jëfe xam-xam ba, ak topp yàlla wa an yajurana ak mu ñoddinu li husnil xaatimati jëminu ci rafetu mujj bi jaayi waalidil batuuli ci daraje waajuru aji dogu ja Fatima ndax batuul lañ ko daan tudde mooy ko am da ngay beddi ko foo toll di jaamu yàlla danañ ko dàkkantale Fatima danañ ko dàkkantale Mariama yaayi Seydina Isa alayhi salaam salla yàlla dolli xéewal allahu yàlla almalik kay aji moom almalikul arbaabi kay aji moom ji wuur yi Alayhi ci moom Yonnente bi wal aali ak ñoñam ma'al asaabi ànd ak sahaaba ya maa daama feek sax na soo taxalluxin boroomug jikkowoo bil adabi ciy teggin yanaalu di am fi daarayni ci ñaari kër ya xayru matlabi xayra matlabi ngën ji càkkutéef wastawtanat te feek dëkk na anwaaru sil jalaali leeri boroom màgg ga xuloo ba ahli sabri xoli ñoñ muñ wal kamaali ak mat ga mu ne daal maa ngi ñaanal Yonnente bi ñaan gi nag bu mu dakk feek koo xam ne tollook fukki fan ak ñeent ci weeru gàmmu atum junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci gàddaay ak yonante bi tolloog juróom-ñeenti fan ci weeru juillet 1998 àgg na fii ci Touba Daaru Xuddoos barkeb Sëriñ Touba seen mbokkum taalibe mu ñuy wax Xaadim Mbay di jàngalekat dëkk Tuubaa Daaru Xudóos moo doon jéem a leeral téeréb nax ju xadaayil xaaji lépp loo xam ne nekk na ci wax ju jub xam ne loolu tawfeexu sunu boroom la waaye lépp loo xam ne njuumte la ci sunu gàtt alliwa la waaye du sunu yéene ndax nekk ci dëkk bi bëgg fee nekke loo xam ne neex na boroom dëkk bi rek moo nu jiw ci njàngale mii sun kem kàttan ngërëmul yàlla ngërëmul sëriñ Tuubaa rek lañ ci sàkku kaati man di aji nëbbu li duri ñeel lor ja wala buusaa ak wañ sa wa wañ sa mooy dund bu naqari boo ko nëbbee day tanal da nga am xasdan ak jublu wa taxalu te da nga kawe aljiila maas ga yaa mu taxal li mu yow aji xam lu ji boo tolloo ci di jàng daal xam nga ne kuy jàng fokk mu bari ay problème ak i naqar ak dund bu naqari waaye yu yëpp da nga koy nëbbu mooy tax la la tax a jóg nga am ko sa morom ya nga xam ne defuñu yow boo noppee ci njàng ma kawe leen naqar yépp nga muñ ko ngir xam li la tax a jug nga nekk ca boo ko defee yàlla mën naa dogal nga am xam-xam daawim xalaa darsil uloomi mutaalian yaa way ha timsin li tawaay yata jëm-jëmu mu ne daawim saxal xalaa darsil uloomi ci jàng xam-xam yi mutaalian mbir mu ngay aji liir yaa way ha timsin yërëm naa yambar moo xam ne yata jëm-jëmu dana ñuuramtu li tawaa ngir ab xiif foo toll na ngay jàng téere boo xam ne xamoo ko woon boo gisee na nga ciy jéem a sàkku xam-xam mujrimun koy aji tooñ boppam wala muy tooñ ay moroomam kon daal soo dee jàng xam-xam itam li nga jàng na nga ko jëfe mooy na nga ragal yàlla te li nga jàng ci diini nga di ko jëfandikoo loo jàng rek nga tàmm koo jëfandikoo ndax xamal ne kat kuy jàng boole koog di mooy yàlla di tooñ ay moroomam di tooñ boppam tooñ sa bopp mooy lañ la digal defoo ko loola ku koy def nee na kon kooku du am xam-xam naa il kawaaxiba wal xawaaniya waxtasil in tadunu minha min radun laa taslamu mu ne naa i soril Al kawaahiba janq ya di way yëkkatiku ci ay ween, wal ghawaaniya ak jongama ya, wa'tasil te nga beru, in tadnu njeem da nga jege, minhaa ci ñoom jongama yooyii, laa taslamu doo mucc, min radan ci alkande, na nga sori janq ji ak jongama yi di leen beru, ndax boo leen jegee kat doo man a mucc ci alkande mukk. Ndax Sëriñ bi kat daa na misaal góor goo xam ne day toog ak koo xam ne tëkku ko te lew na ko, daa na ko misaal ne góor Xalu ndéef wuy yënd la, jigéen di sayu mboob, Saytaane di ngelaw li nga xam ne moo koy jafal. Kon nag foo toogeek koo xam ne tëkkoo ko te lé lew na la, lewu la, soo to toogeek moom mi ngi mel ni xalu ndéef wuy yënd dend ak sayu mboob, bu ngelawee rekk mu daal di jàpp. Moo tax moom boo leen beruwul rekk doo mën a mucc. Laa tastari dunyaa bi uxraa yaa fataa, man baa'a nuuran bi dujaa fa sa yandamu, Laa tastari bul jënde, Adduniyaa àddina bi uxraa jaay sa àllaaxira jënde ko àddina yaa fataa yaw cam si ndax man koo xam ne baa'a jaay na nuuran ag leer bi dujaa jënde kook lëndëm fa sa yandamu xalset naa réccu ndax dana xam ne lii mu def kat jaru ko àddina moom loo ci am lum rëy rëy ginnaaw danga ko fiy bàyyi dong kon danga koy jënde la nga xam ne soo ca xasee jot dootu jeex mukk muy xéewalug àjjana ndax képp koo xam ne kat ag leer muy moom nga fob jaay ko. moo ko man man koo xam ne baax a jaay na nooral ak leer bi du jaay jëndi ko lëndëm képp koo xam da ngaa jaay ak leer jëndi ko lëndëm mooy leeruk àjjana nga jaay ko jëndi ko lëndëm àddina da nga réccu ndax da nga xam ne la nga ko jënd jëru ko wallahu taala alam kon ba tey ñi ngi mottalee bande bi benn dénkaane boo xam ne sëriñ bi moo ko def mu aju ci ay ndigal yoo xam ne daf koy digal taalibe yi mu ne auzu billahi min asheytaani rajim ini unisa bika wa zurriyata min asheytaani rajim Mu ne, man halima ku xam al jamia mboole ma fal yu raafi fal yu faarixa na tàqalikook ñoom wa man koo xam ne jahila réere na bihaa ci ñoom fal yu raafixa na ànd ak aji xam li ma leen di dénk daal yéen ñi nga xam da ngeen a aju ci man saahiran wa baatinan lépp loo xam dafa araam mbaa ñu sib ko ngeen bàyyi ko te jëmi seen borom tax ngeen bàyyi ko ak lépp loo xam dafa lënt lënt mooy loo xam ne xamoo araam na wala araamul nga maandu ja ndax wolof dañ naan dana matt ak du matt bu ko jox sa loxo kon nag képp koo xam ne xàmmee nga yu araam yi ak yu sib yi ak yu lënt yi wala fii maa bihi amara sul jamaali wala si moo na ngeen taxoog arrajaa yaakaar bil ahmaali ci jëf fii maa ci la nga ma amara digle ne bii jëm sul jamaali borom taar ba wala sul jalaali borom màgg yaakaar nag bala nga ko def da ngay jëf ba noppi su fekkee yaa ngi jëf la nga xam moom la la sa borom digal mën ngaa yaakaar àjjana wala si moo na ngeen taxoo lal xaw faragal bi tarkin nax yi ci bàyyi lu ñu tere bi tawbatin ci tuub muslihatin bu dee aji yéwénal li say ñeel jëf jëf booy ragal sawara itam na fekk lépp loo xam ne day yóbboo sawara nga bàyyi ko lépp loo ci rëcc ba nga def nga tuub ko bu ko defee mën a yéwénal sa jëf wala si moo tilaawatal quraani fi leyli wan nahaari bil imkaani wala si moo taqoolee nag tilaawatal quraani jàng alquran fi leyli ci guddi wan nahaari ak bëccëg bil imkaani ci kem jàppandi ga fu ngeen toll na ngeen saxoo jàng alquran amul waxtu moo xam bëccëg nga ko man moo xam guddi nga ko man sa kem kàttan rek waaye na nga saxoo jàng alquran